bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin sayyidina wa habibina wa shafiina wa nabiyina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaiin wa radiyallahu tabaaraka wa ta'aala an qutbil aarifiin wa imaam siddiqiin mawlaana Abul Abbaas Ahmad Tijaani الخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال صباحة الإمام صلاح الدين التجاني عليه رضوانه رباني في الكنز الثاني من كتابه الكنوز العشرة وفي فصل الإرادة والأمر والمشيئة والإرادة والأمر هذا على الإطلاق وإن شئت قلت هذا من قبيل التحقيق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 al iraada mooy namm namm al mashi'a muy coobare ak al amru mooy ndogal gi digal gi yàlla di borom subhaanahu wa ta'aala digal mooy commandement la ordre al mashi'atu mooy euh, la volition al irada mooy volonté bi al amru ordre mooy commandement euh, gisoon nañu ne ci suñu ci suñu jotaay bi weesu Euh, ba yegg ci fi nga xamante ne foofu la doon ni dëgg-dëgg mbir mooy ne moom borom bi subhaanahu wa taala moom mooy jënd ki nga xam ne moom mooy jëndiwaate te moom mooy sànkaate te moom mooy ki nga xam ne moom mooy feeñoo ci jëm yee yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci jubal nit ñi gi jubal ngir ak fexe mën a am ñeel ñi waa ndeyjoor bi mooy ñu jot seen téere ma feebar waaye moom mooy ki nga xamante ne moom moo feeñoo ci jëmmi iblis ci deewalaate ak tànkaate ñeel di di di di joxe texee di ñeel li nga xam ne ñoom ñooy waa càmmoñ ñuy jote seen téere yi càmmoñ te moom borom subhaanahu wa taala mooy kii ñi nga xamante maanaam mooy ci feeñ ci jëmmi ci eh, ñi nga xam ne ñooy ñooñu texe waaye moom it mooy ci feeñ ci jëmmi ñi nga xam ne ñooy ñooñu texe di maanaam loolu eh, ci jotaay bi weesu desoon nañoo gën a yaatal ci buntu waaye daan ci ñëwaat léegi insha taala ne kéem li nga xamante ne ci di aji feeñalaatam ci njub moo maanaam ci jëmmi njub ak deew ci jëmmi boppam moom mooy borom bi rek subhaanahu wa taala loolu moom moo tax yërmandeem matale lépp ndax moom mooy jëmmi jëm mooy jëmmi lépp te amul lenn loo xamante ne lu am la ci nekk ci lu dul ci nekkam moom subhaanahu wa taala kon moom mooy nekk mooy dëgg dëgg dëpp mbir mooy réalité mbir yëpp waaw te yàlla moo tax euh, comme ni hadith ba wax kaana allahu wala shay'a ma'ahu ak li nga xamante ne moom lañu ca teg te wax di wax wal aana ala ma alayhi kaan yàlla daf koy mës a nekk naka jekk waaye amul dara lu ci mës a ànd ak te ba tey noonu mu meloon noona naka naka jekk noonu la mel voilà maanaam mooy feeni waay ji euh, waaw maanaam moom mooy moom yàlla kenn la waaye feeni waayam yi ñoo wute ci mbir mu nekk nag def ci feeñee amul lenn lu am lu dul yàlla dafay def ci feeñ moo tax fa ay namaatu wallu moo la ay wax fa samma wajhullah euh, yii sax gisoon nañ ko biñ tollee ci moomul rahma julli passage bii nii maanaam foo mën a jublu rek foofu la wajhullah ne xam nga en fait al euh, bu ñuy wax wajhullah dafa am ay maanaa bokk na ci maanaa yi mooy li nga xamante ne euh, moom mooy Euh, dëgg-dëgg zaat bi maanaam kullu shay'in wa kullu shay'in haalikun illaa wajhah dëkk mbir dafay aji alkula ba mu def moom yàlla nekk dëgg-dëgg moom mooy tax moom moom loolu moom du du du du du ci jóge euh, léegi nag dëgg dëgg léegi wajhullaahi day tekki maanaam ngërëmal yàlla maanaam muy maanaam moom ci jëmmi boppam mooy mu nekk maanaam comme bu ñu naan illa ibtighaa wajhi rabbihil a'la xanaa def ko lu dul ngir sàkk jëmm yàlla maanaam ndax wajhi ci baatu arab xar kanam lay teg mais bu boobaa wajhi foofu loolu lay teg euh, ce qui fait que euh, su fekkente ne kon zaahir wajhu maanaam li nga xam ne moom mooy wajhullahi zaahir bi mooy li nga xamante ne mooy ngërëmam ak li nga xamante ne moom mooy li mu sopp te bëgg ko te gërëm ko li nga xam ne mooy baatinu wajhullah moom mooy dëgg-dëgg zaatam nekk-nekkam wala dafa am zaahir am baatin maanaam nag moo tax fépp foo nekk mu nan fa ay namaat wallu wujuhakum waaye waaye la waaye namaat fa samma wajhullah fépp foo mën a jublu rek foo leen mën a jublu rek wajhullah mi ngi te gisoon nañ ne nit mën naa dem ba gis yàlla te du gis wajhullah du ne képp koo xamante ne laysa kullu man yara Allaha yara wajhahu walakinna kullu man kullu man yara wajha Allahi yara Allah du képp ku gis yàlla rek gis na wajhullah gis na jëm maanaam li ñu naan xar euh, euh, wajhullah mooy xar kanam ci wolof mooy jëmm ci mais képp ku gis ku yegg ku gis ku gis loolu gis na yàlla euh, loolu tax sax même Sayyidina Ibn Arabi radiyallahu anhu day wax ne aaya bële di wax kullu shay'in haalikun illaa wajhahu ak kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalaali wal ikram lépp day day day day day jeex waj waaye wajhu rabbika moo fi def te jëmmi wa maanaam muy xar kanamam loolu li ñu tekki mooy ne mbir mu nekk en réalité xam nga comme li ñuy wax dara rien ne se perd en fait tout en fait lépp day dem ba jeex ba mu def mbir mu ne la koy wajhullahi loolu du maanaam loolu moom du jeex ko day continuer di exister loolu moom moo tax nit ku nekk mbir mu ne daf see war a sàkku yàlla jëm maanaam jëm yàlla ci loola mais bu mu sàkku rek li nga xam ne moom mooy zaahiru mbir mi maanaam mbir mu nekk mu ngi gis yàlla ci ginnaaw loola maanaam wajhullahi ci loola mais nag nit na gis yàlla ci mbir te du gis wajhullaahi ci mbir bi maanaam mooy mën naa yàlla mën naa feeñu ci al wujuud ci lii mais ah moom mooy ci ki ki ci nekk ndax moo tax mu tàng lii ak nekk bi mën na ko jox maanaam mooy al mooy ci jox mbir yëpp forme mu daal di gis yàlla ci lool mais ah yàlla day lii ngi nii moo jox lii forme ainsi de suite loolu ay tuuru yàlla ak ay meloom ñu ngi koy gis ci lii mais ba tey taxul ñu àgg ci lii gis wajhullaahi maanaam dem ba nga xamante ne xatta barrière tur yi ak melo yi danga koy effacé yàlla yi kese nga jàkkaarloog moom mu nekk musaahada boo xamante ne boo bii baax xol du ko def ruux a koy def maanaam témoignage boobu contemplation la boo xamante ne euh, xol rek du ko def ruux moo koy def loolu nag niveau la bu kawee kawee kawee kawee bu naqaree yéeg maanaam nga xam ne doo ko yamante parce que côté li ñuy wax maarifa ci benn domaine kese lay aju mooy tur yàlla yi ak ne lay al asma wa sifat foofu rek la ne mais li aju ci zaat loolu ajuwul loolu turu turu turu loolu loolu ajuwul ci maarifa du domaine maarifa loolu beneen niveau la te loolu lenn rek moo la ko mën a def te loolu gisoon nañ ko biñ tollee ci islaq ak taqlid ak awaalimul loolu rek moo la ko mën a maanaam mooy lan jeex ci yàlla te jeex ci yàlla boobu ba nga xamante ne da ngay jeex ci nekk nekk yàlla parce que fépp jeex ci yàlla ci turu yàlla yi nga jeex ak ay meloom fenn rek nga mën a jeexe jeex ko sallallahu alayhi wasallam comme ta jeexee jeex nga takk ci yàlla ci jëmmi boppam parce que tajalli yu zaat yi boobu maanaam yàlla di feeñoo mais di ko jaaree ci nekk nekkam boobu ci yeneen bi sallallahu alayhi rek la ko defal ci keneen amu ko mooy naka zaatul min aalamil ghaybi wa min haali aadama asmaa voilà yaa maam aadama moom asmaa yi la am maanaam yeneen yi ay fofal asmaa wa sifaat yi la am mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom moo am dëgg dëgg yàlla mooy kan waaw comparé moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam par rapport ak yeneen yeneen yi ñu ngi mel ni ku kuy dégg ñu naan un milliard ak ki nga xam ne dafa dem ba moom fii un milliard d'euros maanaam ñaar ñoom wuti ne ah <laughs> di dégg ñu naan un milliard d'euros xam na valeur bi ak na ki nga xam ne dem na ba moom ko téye ko yeneen bi saa sam noonu la wuute yeneen yeneen yi maanaam moom yawul ci turu yàlla yeeg melo yi rek xam ko déedéet moom nekk nekk gi jëmmi boppam la amal affaire zaat bi l'essence même l'essence sanctifiée moo tax ku bëgg a jeex ci yàlla nag maanaam yegg foofu loolu foofu rek nga mën a duggee ci ikhlas bi absoluté boobu mooy nag mooy nga jeex ci jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek moo la ko nag huwa al awwal wal aaxir wal zaahir wal baatin sax gisoon nañ ko euh, huwa moom yàlla al awwal moom mooy njaal bi wal aaxiru mooy mu dikk wal zaahiru mooy ci mooy ci lëbb bon loolu dafa am gisoon nañ ni hadith bi comme ni ko yéen si bi waxee woon sallallahu wa sallam antal awwalu falaysa qablaka shay'un wal aaxiru falaysa ba'daka shay'un wal wa antal baatinu falaysa duunaka shay'un bu yoon hadith boobu comme ni yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne yow yàlla yàlla yaay ci njëkk amul lu la jiitu yow yaay ci mujj amul lu la hmm? lu nekk sa ginnaaw gisoon nañ ko ne al imam comme al Bayhaqi rahimahullah dafa wax ci asmaa wa ne le fait yàlla nekk ci njëkk te amul ko mujj ba pare nekk ci mujj non am nekk ci njëkk te amul ko mujj nekk ci mujj te amul ko mujj mooy wane yàlla espace maanaam mooy yàlla temps rigiru ko mais mu ne ko yàlla yow yaay ci féete kaw amul lu la yaay ci feeñ amul lu la féete kaw waaye yaay ci lëbb te amul lu la féete suuf loolu mooy wane ne tamit espace région parce que képp ku espace région da ngay soit am lu la féete kaw wala lu la féete amul lu ko féete kaw moom yàlla te amul lu ko féete suuf mooy ne moom amul espace moom rek la mën a fekk. Euh, loolu mooy aqida ahlu zahir maanaam ñoom seen aqida seen pas-pas noonu la ñuy comprendre aaya yooyu sauf que euh, nit yàlla yu mag yi ñoom dañu ci am beneen dégg-dégg. ñoom ni ñu koy déggee mooy ne yàlla lépp li feeñ yow yaay ci seen parce que en fait en fait nit yàlla yu mag yi fi ñu wuteeg ñeneen ñi mooy ne ñoom alxuraan dañuy jël zaahiru alxuraan rek nit ñi di jéem a xool interprétation yi ak yooyu loolu moo bi ni mu nekk maanaam par exemple yàlla kii dafa ne moom yow yàlla yàlla mu yàlla moom mooy ci al awwal lépp premier ne yow yaa moom yàlla moom mooy kon ce qui veut dire ci bépp mbir bu dee war a jëkk gis mooy yàlla mais moom mooy ci mujj tamit mooy bépp mbir la ngay mujj war a mujj gis mooy yàlla mais moom mooy ci feeñ c'est-à-dire que en réalité kon ndekete leneen feeñu lu dul moom yàlla moom rek mooy ci manifesté wu ndekete mooy mooy yow yow mooy ci feeñ ce qui veut dire que lépp loo gis ba ni lii feeñ na ci man maanaam butéel bi fi mu toll feeñ na ci man en réalité yàlla moo feeñ ci butéel bi maanaam lépp lu feeñ du leneen lu dul yàlla maanaam maanaam mooy lan li ñu tekk mooy manifestation turam yeeg meloom yi et que réalité wu mbir moom boo ko toppee ba ci biir yàlla la mais tamit moom moo nëbbu ci lépp mbir c'est-à-dire que li nëbbatu lépp en réalité yàlla rek nëbbatu leneen nëbbatu maanaam loolu la lay expliqué moo tax mu la doon wax naan mooy xaqiqatu kulli shay'in kullu mu'min voilà nga si def mais xaagaa yi yëpp àla itlaq si buñ joyelee mbir mi la waaye ci ta bu la boobee xulta nga ne xaagaa lii min qabili taxqiq ci dégg dégg bu ñu xóotalee mbir mi loolu la waaye nag am na bu fekkente ne nag tafsirul masala dañoo teqale masala bi maam détaillé ko aw wala boog bayaan waa ñu leeral ko min qabili tashri'i ci bu ñu xoolee ci buntu yoonal nga ñu yoonal mooy sariya bi fa huwa lii mbir mi mooy an la al iradat namm namm yàlla yàlla li mu namm mooy la nga xam ne maa la nga xam ne araada woo namm na allah subhanahu wa ta'ala bi mooy ci bu mu xoolee ci côté xaq sa sax ci ko jëri mooy ku jub yàlla la jubal ku sànk yàlla la sax ku texe yàlla la moom mooy moom yàlla mooy ci feeñu ci jëmmi ñi texe mais tamit mooy ci feeñu ci jëmmi ñi texe mooy xaqiqa mbir mi comme ni ñu ko gisee woon mbir la moo xamante ne mooy buntu dogal yaakaar naa dañu waxoon ne sax bu ñu yegsee ci jotaay bi dinañ gis buntu sirru sirrul qadari maanaam secret ndogal ndax mbir yi secret la rek maanaam ndogal dafa am euh, borom subhaanahu wa ta'aala dafa moom mooy ci dogal lépp moom mooy ci amal lépp. te loolu dafa bokk ci ponk yi dem yi juróom benn ponk yi dem yi comme ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax bi ko Seydina Jibril alayhi salaam laajee dafa ni juróom benn ponk ngëm yi bi mu ci mujjee tudd mooy al wal qadar xayruhu wa sharruhu dogal tamit da nga koy gëm baax ak bu bon maanaam mooy lan xew lu ne yàlla nii la ko xame woon nii la ko bëgge woon te nii la dogale moo ko mettre en œuvre ba mu exister nii te mënul loolu moom mooy dogal léegi te yow kontaan nga wala mer nga neem na la wala naqari na la après yow nga topp ko mais yàlla moom nii la ko bëggee woon te nii la ko def te lu ko neex ci sa lay def keneen mënu ko obligé mu def leneen kenn mënu ko sax ndax ndaxaan ba mu def leneen lu mu bëgg kese loolu lay am te nan ko bëggee woon ci asal noonu la koy xewal te ni la ko xamee te xam-xam boobu musul dañ ci moom mais secret boobu dafa nekk lu naqaree perte parce que la bu rëy rëy li tax mu nekk mystère mooy ne d'accord lañ ci ki nga xamante ne mooy nii moom yàlla mooy jubalaat mais li gën a naqari d'accord pour mooy kon lu tax ñuy tamit maanaam loolu parce que ki nga xamante ne existé wu yàlla existé ko maanaam jële ko ci ñàkk am indi ko ci am ko teg ko ay xeeti cooro yu méttee métti ba pare maanaam mu dund ci kéeta mu rek mu mu jël bakkanam dugal ko biir safara pour mu sax fa abadam te àdduna ay xeeti coono yu dul rek la fi def maanaam musul xam leneen lu dul pauvreté mystère famine jafe-jafe ainsi Ah, loolu ci ku xelam gàtt maanaam day jàpp ne loolu xëy na daa wuute ak jërmale ak xelam ci ku xelam gàtt waaw ah, daa wuute yërmale ak xelam ah, sauf que moo tax mu nekk secret moo tax yéen ci yàlla Nuux alayhi salaam ne yàlla maa ngi lay ñaan maanaam yàlla ci sama doom te yow yaa ma wax loo digg rek noonu la wa inna wa'daka al-haqq mais daf ko jàdd na ko yaa Nuuh innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru saalih wa inni a'izuka an tak an a'izuka an takuna min al-jaahiliin yaa yow Nuuh ma seen naa Nuuh alayhi salaam fii bokkul ci sa njaboot parce que kii jëf ju baaxul la bu sellul la lay jàjj na ci nga bañ a bokk ci ñuy réer ñi parce que ñuy réer ñi ñoom ñooy discuter yàlla dogal parce que dafa am pouvoir discrétionnaire ci mbir yëpp maanaam rawatina yàlla maanaam roi la quoi moom mooy roi empereur bi nga xamante ne moom mooy def lépp mooy dogal euh, donc moom su ko neexee mu def lu ko neex kese te ci kaw loolu kese la mën a nekk yàlla maanaam mën ta nekk yàlla fekk dafa am leneen lu muy sàmmoonteel maanaam donte nuyu ko il faut que maanaam ñu voilà ñu ñu ñu dem table de négociation loolu doon nekk ci yàlla mën ta nekk donc li ko neex lay def sauf que euh, ndogal googu borom bi subhaanahu wa ta'ala am na tout le temps bu nekk ci ginnaaw li tax ñuy wax mbiru secret bi nag mooy ne dafa am ñaari mbir yu am mooy ne soit saa da biiru ci mën a dox tànk ci yàlla jëlee ci ñàkk am indi ko ci am ñu jiddi ci sooro julli julli ci pauvreté ci xat-xat ci feebar nga xam ne bi mu ba ni muy màggate mësta wér ñu ngi ci coono pauvreté bu métti ay naqar ba pare comme ci yëgër dem safara war faa abadan loolu nit ki mën na ne maanaam ñaar possibilité moo am en fait possibilité bu njëkk bi moom mooy ne yàlla daf ko tooñ moom possibilité boobu la te loolu mën na nekk yàlla maanaam tooñ boobu mën na nekk yàlla parce que moom mooy al adlu mooy voilà c'est-à-dire que lenn lu ci maanaam bu tëjee beneen bi rek ci def mooy ne moom yàlla mooy ci maandu te parce que beneen moom mooy ne tooñ lenn la mooy ngay soppandikoo ci yëpp jàmbur loo xam ne amul ci ndigal loolu mooy tooñ wala wala tooñ aussi mooy nga bañ a ak ci nga xam ne moo ko yelloo loolu tamit tooñ la ñaar yooyu yàlla benn ci moom amul parce que lu tax kenn moom moom moom lépp ñaar comme ni ko neex la ko beneen bi ci def mooy amul àq bu muy xañ kenn parce kenn amul droit ci kawam. yëpp boppam. voilà ñëpp lañ am ci moom mais ça moom amul droit ci kenn. maa amul devoir ci kaw kenn kenn amul droit ci kawam. loolu mu nekk benn réalité donc su jublu mën na nekk tool mais comme lu tax yàlla di def ak ñu moom ci yàlla yërmande mooy ci et parce que dafa bokk ci al-adlu turam boobu li ñu tekki euh, la rahman tamit lamboo ak turam yu bari ci lamboo nañ mooy lan mooy ne lenn lu ci ne dafa am lu mu yelloo maanaam lu adapté ak moom borom subhaanahu wa ta'ala jël loolu boole ko la adapté ak moom moom mooy tamit xakim mooy sa sage bi donc ci xereñee atte parce que loolu sagesse moo ko mën def mais sauf que boobu nag ci biir nekk loolu moo tudd sirrul qadar maanaam secret ndogal secret bi nekk ci ginnaaw ndogal parce que secret la boo xamante ne yeneen ci alayhi salaatu wasalaam yàlla wanu leen ko wanu ko malaaka bu ko def yeneen ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam kese moom moo am prérogative boobu yàlla may ko mu mën a xam secret ndogal ak képp koo xamante ne dafa bokk ci al al al al xumbalul muhammadiyuuna yi ñi nga xam ne dañoo am perfection ci eh, parmi les muhammadiens ñooñu ñoom ñoo am accès ci mën a xam secret ndogal yi maanaam bu ñu gisee yàlla dogal daal ñu xam ne lii secret bi nangam sinon yàlla daf ko nëbbu nattoo ko mboolem jaam yi ñu war a prier kanamam fi ne li dogal rek loolu rek moom moo mën ne Euh, en fait donc ci charia ci xaqiqa dafa am lu réalité mooy ne yàlla mooy dogal mbir mi mais ci charia te loolu moom mooy deuxième lunette bi mooy paire de lunettes la dañ la il faut nga xoole maanaam ñaari bët nga benn bi mooy xaqiqa bi mooy ne yàlla rek sa dogal bi li am yëpp yàlla la neex moo tax mu am mais mu am beneen bu ñu nga xam ne dañu la boo bu ko négligé xoole ko ci mooy sariya maanaam ci buntu sariya ne la tamit boo ko doon koy xoolee mooy lan mooy ne yàlla daf ni lii laa bëgg nga def nga mel ko lii laa bëgg nga di ko def lii laay bëgg nga bàyyi ko fii laa bañ nga jaar ce qui veut dire que ni mënoo toog rek naan yàlla la man bu ma sàccee tamit yàlla la neex rek loolu mënoo koo wax lu tax dëgg la que ci buntu xaqiqa dëgg la yàlla la neex moo tax nga sàcc loolu dëgg la mais ci buntu sharia dinañu la teg daan lu tax parce dafa am lu ñu tëral mais bët maanaam ñaari volets yooyu ñooy indi équilibre bi te ñu taxaw maanaam loi yi nga xamante ne dañoo zahirique ak loi yi nga xam ne dañoo ah loolu moom moo tax kon ñooyu ñoom mën a ñoom ñoo ñoo tax àdduna bi di a continuer euh, wal iraada bi nam nam moom ma yé mooy maa nga xam ne araada moom nam na ko allah bur yàlla taala aji kawa ji min jaamam yi yàlla nam ci jaamam waaye wal amru ndigal gi nag huwa mooy maa nga xam ne amara allahu digal na ko yàlla digal na ko taala aji kawa ji bii ci ay jaamam wa nahaawam te tere na leen am bu wëlli ko kon ñaar yooyu ñuy am yàlla dafa am lu xam te ne moom lii la bëgg mu am loolu moom dana am ci réalité bi mais dafa am tamit loo xam ne ndigalam ne nii laa bëgg yéen ngeen mel te mooy lan mun ne lii lii def lañ ko lii daal léegi fal iradatu li nga xam ne mooy namm namm yie mooy li nga xam ne yaf alamu dana ko def allah bur yàlla bi laa wasaare ci lu amul benn ci digle amul intermédiaire wala yëpp mooy maa li xam ne yutlaqu moom la ñuy joyal alayha ci mbir yooyu al aqdaar dogal yi maanaam loolu lañ naan dogal yi lisa loolu moom moo tax fala radda amul dara luy delloo li xabaay yi ñeer ak moom bu ñu yàlla taala abu tajoo iraada ak nam nam maanaam yàlla bu bu kon lan nga xamante ne dafa dogal ne lii moom foog loolooy am loolu tax amul lu ko mën a teree am moo tax loolu lay def waaye wal amru digal gi nag moom mooy maa la nga xam ne yàq sàkku na ko allah bul yàlla min ibaadi ci jaawam yi an yaf alu ci ñu ko def ci ñu koy def bi xawli yi ci wax bi muy wax if al defal wala tafal ak bul def looloo ndigal la moo tax ñaar yooyu ñuy am foog ñu koy bàyyi xel daa iman wala ma ba nga xamante ne kaana nekk na ahadul kenn laa yaarifu xamul xal ndax waafaqa dëppoo na amrallahi euh, digalu yàlla amrullahi digalu yàlla iraada iraadatan ak namm-nammam fii bi ci moom annahu naka moom yam tasilu dana dana euh, dana jëfe amrahu ndigalam aw wala boobu xaaliku dana ko wuute li haaga lii moom moo tax sa'uba mu xat mu métti ala rasulillah ci bi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam amrallah ndigalu yàlla wasaddata bu tar xattaa data mu daal wax ne sayyabat ni euh, bi jaawloo ma huudun mooy së sóortu huud wax axawaatuha ak ay mbokkam maanaam mooy lan am na foofu par exemple la wax taxul kama umir te nekk ak yeneen aaya ak yeneen aaya yu tiitloo ni ñuy rax di ko rax maanaam bi nga xamante ne le fait que nit ñi ndax li yàlla dogal dana dëppoo ak la mu par na la mën na la digal ba pare dogal ci yow ne yow danga la julli ci sa àdduna te pourtant digal na la ainsi de bi mu ñàkkaree xam ndax man li yàlla digal ak li mu dogal ndax dana dëppoo ci sama jëmm man loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi xam yàlla ak ni mu sañee moo tax mi diisoon ci moom ba mu bijjaawloo ko daf mel ni julli jot na nga xam xam naa ñu yem ko ba julloo pare bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu amma ba'du mm-hmm. uh, en fait ñu ngi yemoon ci ay ci xadiisu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidatu Huud wa axawaatuhaa ci nodd bàyyi page bi ñu naan rawahu Tabarani imaam an Sahl ibn Sa'd ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu wa Tirmidhi imaam Tirmidhi tamit solo na ko fi Shama'il mooy Shama'il Muhammad ibn Abd ar-Razzaq tamit solo na ko Samaani wa Tabarani wa Abu Ya'la ñoom ñëpp an Abi Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu wa Tabarani eh, tamit solo na ko an Uqbata ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu wal bayhaqi yi tam solo ko fi dalaa'il min dalaa'il nubuwwa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wal Bazzaar moom solo ko an Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa Sa'id ibn Mansur wa an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa awradahu Rafi' al-Kattani fi Nazm al-Mutanasir fi al-Hadith al-Mutawatir an arba'ata ashara raawiyan ci fukki ak ñeenti raawi la solo hadith waaw euh, voilà kon euh, mais euh, mu ne kon foofu wutul mooy Seydina mooy se mooy yu allati mooy yu suura mooy saar allati bi nga xam ne nazala fi la wàcce bi yaa bi moom fastaqim kama umirta mooy aaya cent douze fastaqim na nga jub xool ci soo wooral kama umirta kenn la digale wa axawaatuha mbokkam yi nag maanaam saar boobu mbokkam yi mimma mooy li nga xamante ne fii bi nekk na ci hadir ayat bi ayat bi aw maanaaha wala maanaa bi voilà maanaam maanaam aaya bi ak maanaam bi voilà ah comme li euh, Seydina Abdullah ibn Mas'ud waxoon radiyallahu anhu xadis la ñuy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais yëpp ñu jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis Seydina Abdullah ibn Mas'ud la radiyallahu anhu an-naasu kulluhum halaka illa al-'aalimuuna wal-'aalimuuna kulluhum halaka illa al-'aamiluuna wal-'aamiluuna kulluhum halaka illa al-muxlisuuna wal-muxlisuuna 'alaa xatar voilà mais nit ñi ñëpp ñu ngi alku ba mu def ñi xam ñi xam ne ñoom ñëpp a ngi ci alku def moom def ñuy jóge ñuy jógee ñëpp ngi ci alkande moom def ñuy sellal te ñuy sellal sax ñoom ñu ngi ci danger bu mag a mag a mag a mag waaw loolu euh, voilà dañ ko voilà dañ ko askanale yent bi sallallahu alayhi wasallam mais yent bi wax ko maam Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu moom moo ko wax waaw dafa wax waaw kon eh, baax bi xam nga fas taxi sama xam nga tax mu jafe eh, mu ne moo tax fan naa nit ñi min zalika ci loolu ala xasarin ñu ngi ci danger maanaam ñu ngi ci ci mbir mu leen tiital ci mbir mu raglu mooy danger eh, en fait li tax li tax mbir mi jafe mooy dafa wax ci wàllu istiqaama istiqaama mooy coowaral coowaral euh, alxuraan dafa ne ñun dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fastaqiim kamaa umirt mais boo bëggee xam istiqaama lim nal mooy dafay dépendre ci nit ñi fan la toll euh, nit ki nga xamante ne day door a départ moo tax alxuraan maanaam istiqaama am solo bi mu am solo pour revenir d'abord ni d'abord ñu concentré ci baax boobu maanaam solo bi mu am solo moom moo tax euh, ci sóoratu Faatiha benn ñaan moo fi rot te mooy indi na siraatal mustaqim di ñu teg ñu yoon bi nga xam ne mooy li soo waral moo tax al imam ibnu Ataa'illah rahimahullah wax ci xekam yi gisoon nañ ko ci Kunuuzul Haqaa'iq xayru maa tatlubuhu minhu huwa maa talabahu minka li gën ci li ngay sàkku ci borom bi subhaanahu wa ta'aala mooy moom li mu sàkku ci yow te mooy la ah ah non li mu sàkk ci yow yow li gën li ngay sàkk ci moom naan yàlla may ma nangam may ma nangam may ma nangam li ci gën mooy li mu bëgg yow nga mel noonu te mooy lan mooy istiqaama moom la wax ne moom la rotal ci sab'ul masaani mooy alquran bu mag bi te mooy sootu Faatiha mooy yàlla gindi ni yoon bi jub xot leer nañ jub te coow waral maanaam coowooral mooy loo xam ne kaa kaa ci qaama la jógee isku qaama ci qaama la jógee qaama bi tekk lu taxaw qayyim taxaw dëgër tëj donc moo xam moo xam ne loo xam ne tout le temps dafay gën di parteeru di gën di tegu ci yoon bu jub ci bi gën a jub loolu mooy istiqaama mooy li gën li ngay ñaan yàlla mooy li mu sàkk ne yow dama bëgg nga mel nangam suñu xoolee euh, aaya bi nag li tax ñu xaw a mooy ne ci ndigalu yàlla la jóge lu la ko fastaqim kama umirta ba pare wa man taaba ma'aka ak nit ñu ànd ak yow yëpp ngeen leen nii ce qui veut dire que ni ndigal bi yamatul ci yeneen bi de te laa xam ne moom moo war a jub xotti soo waral mais yow yeneen bi saa xam da war a jub xotti tegu ci yoon wi mais képp ko tuub ànd ak yow rek noonu la war a def mbir mi nag diis lool parce que lu nit ki selon niveau bi mu toll ak jubam day wute maanaam tey par exemple Euh, kii di dox ci mbedd mi amul tëli amul dara mbedd mi nii kooku pour mu dox dox bi di xëy na moo gën a yomb bu tëli commencé am da ngay gis dox dootul mën a nekk ci lu dul fan ci trottoir bi bon à part que nag foofu moom nga xam ne dañuy teg oto maa ngi gis benn reportage benn jour benn eh, ay chauffeur taxi benn chauffeur taxi la xaw na yàgg na ay at a ngi ne ci ginnaaw ab chauffeur taxi benn eh, étudiant quoi benn partant ba étudiant yi mer ko bu ko kaas eh, di benn reportage boobu kër maire sax laa nekkoon moom su nañ ko doon seetaan mais li yéeme ci reportage bi mooy waa ji di Euh, maanaam journaliste bi ñu ngi wane gars yi di dox ci maanaam ci kër yi quoi maanaam bàyyi trottoir bi di dox ci digg bi di dox ba pare ne na borom oto yi def attention maanaam te moom jubut ne maanaam gars yi ñu waroon a dox ci trottoir bi bi ñu bàyyi ko oto yi maanaam kii def reportage bi gisul dara gisul problème bi maanaam pour moom problème bi borom oto yi la quoi c'est que di dox ci digg bi quoi. maanaam muy moo xamante ne mu yéeme yéeme la maanaam bu contradictoire mais oto mu daw ci kër boo xam ne dañ ko limité moo gën a yomb moom maanaam foofu maanaam bu déraper danger bi ñuy créer bu rëy maanaam mën na am danger mais danger bi du garaaw par rapport ak bu doon daw su dawee autoroute gaz bi mën na gën a moins grave que su dee eh, train la xam ngeen train ci raay yi daw ni muy sew te selon selon train bi bu dee TER la bokkut ak TGV su dee TGV la bu dee maanaam bu déraillé kooku danger bi muy produit moo gën a grave encore avion moom waxi nopp boobu moom bu amee bu teggee yoonam danger bi ñuy créé mooy gën a maanaam mbir mi tamit selon yow yi ngay évoluer da dem ba affaire bi di gën di di gën di sew te buñ jëloon exemple tëlu bi ba maanaam lu ci def di yokku tëlu bi di gën maanaam ci bëccëg yi xool du dëgg mm-hmm. ah, danger bi gën a moo ñoom ñi moo nit ki mu ngi gën di yéeg ci yàlla vitesse am di gën a rëy ni muy demee ci yàlla yoon wi muy jaar di gën a sew danger bi ñuy yëpp ni ci la nekk di gën a rëy danger bi ñuy yëpp ni ci la nekk di gën a rëy et foofu euh, duñ ko permettre maanaam li ñu permettre ci nekk ci ci suuf moom duñ ko ko permettre waaw exigence bu nekk benn c'est-à-dire que citoyen lambda bu dawal grillé ko bokkul ak ministre bu dawal grillé ko ñaari danger yi duñ benn ci réew mu am justice laa ko def suñu réew moom ministre bi day grillé ko ndax gars yi policier bi xalaatul maanaam ci xelam bu xalaat naan dama koy arrêté parce que lii la ko loolu non boo ko defee sax yow yaay am problème maanaam luy gën di dem ci mot wàllu yàlla tam noonu la luy gën di dem li ngay permettre bàyyeeku bi ngay permettre avant dootoo ko mën a maanaam sooy même si maanaam looy gën di am yenn concours yi même day gis kii ñi nga xamante dañuy def sport de haut niveau yi ñuy def yenn maanaam yi ñu daan permettre bu avant bi ñu nekkee ci classe yu ndaw yi donc ñu ko permettre rek rigueur bi ñuy àndal di entraîner tout le temps ñu nekk ci affaire bi ñu nekk di surveiller seen lutte seen i mouvement dañ koy surveiller seen i toog seen i seen alimentation seen lutte dañ koy surveiller parce que parce que affaire bi il suffit de rek ñeneen ñi raw nañ leen maanaam seen trône maanaam bu bu dee ñoom ñoo nekk ci kaw tout le temps di gagné seen trône moom ci ci xottu nen la wala ci xottu gerte la yoonu yàlla tam noonu la mel maanaam looy gën di ñett ci kaw te dafa am benn affaire bu am ci yoonu yàlla mooy boo demee ba nekk ci benn niveau soo daanoo fi ngay daanu maanaam daanu bi mooy gën a nekk xam nga fi mu toll fi nekk ci suuf mu toll ñun fii mu toll nii suñu daanoo danger bi tax koo rëy mais tey bu ñu nekkoon ci kaw parentière bi bu ñu daanoo foofu la danger bi gën a nekkee te bi ci kaw daanu bi di gën a bëri di gën ay conséquences moo tax yonent bi sallallahu bi ñu wàccee ci moom aaya boobu affaire boobu tiital ko ak aaya yi mel ni moom affaire yooyu nekk loo xam ne da koo tiital maam ngir ne ba tax mu ne di gaaw na ngir loolu ba tax mu ne di na ngir loolu ba tax mi ngi naan awul al aarifuna yi mu ne xaalul xaddu moo leen gën a xaalul ba maanaam xaal bi nga xamante ne dañ ci nekk yëpp ne ah peut-être que am na peut-être que ngi ci peut moo leen gën a xaal bi nga xamante ne instant boobu day neex maanaam musique benn leer bu nekk ci ñoom maam ak engouement de yooyu maanaam moment boobu dañ koy moytu parce que suufaa yu bëri ci la mën a amee que pas moment yi nga xamante ne mais même même même même euh, kuy def concours ak kuy def euh, maanaam abus abus de confiance ci la foofa yu bëri di mën a amee maanaam jamono ji nga amee abus de confiance excès de confiance. voilà ah waaw wóolu sa bopp d'ailleurs am na benn étude bu ma gisoon de de la maanaam mooy ne ci cinq kilomètres yu mujj yi nga xamante ne ci la nit yi yegg këram ci la accident yi di gën a am voilà parce que lu tax parce que nit ki day def attente ak ci yoon yi nga xam ne da koo yàgg sàmm jaar ci lay accident ko lu ci ëpp parce que lu tax maanaam day jàpp ne miin na ko wala boog léegi ma yegg kër ga day bàyyi maanaam exigence bi mu amoon ci dawal bi Euh, rigueur boobu day wàññeeku bu daa gama ne mu daal di daanu alors que yoonu yàlla nag foofu la garaawe mooy da nga ciy nekk jusqu'au bout wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin moo tax mu wax ko comme aaya yu na ko na nga jaamu sa borom ba keroog yaqin mooy déegi di ñëw amuloo droit teggi amul droit bàyyi relâchement amul droit tout le temps da nga war a nekk persévérance constance voilà constance persévérance doo bàyyi amul retraité amul congé amul noppal loolu amul léegi mu def beneen acte boo xamante ne bu mat a bàyyi xel la waaw euh, moom comme ni ko euh, euh, ijlis a ah, mu ne ijlis alal firaas wa iyyaaka wal ijlis alal bisaat wa iyyaaka wal inbisaat waaw loolu ijlis alal bisaat wa iyyaaka wal inbisaat lan daa ngi nii jox nañ la ko mais c'est tout ba bu ci tëdd di sàlleeku yàlla mayam noonu la mel waaw lal daa ngi nii moom mën nga tëdd de mais bul bàyyi xam nga la xam nga la ne tey ci dem ba mii nañ ceeg génn buur buur bi permettre ko kuy grand oral bi di wax ak peuple bi moom lay teg ci wetam waa ji loolu tax mu permettre maanaam comme moom la ñuy teg ci wetam mu permettre ñu toog ba ci grand oral bi di tuye nga xam ne peuple bi yëpp ñu seetaan muy permettre di di di di di citoyen buur bi quoi di ko di décoller ci kanamam parce que tout moom buur bi dañoo niinante gis boobu la ñuy dagg bopp gis boobu la dagg bopp bi am na benn yaa ngi koy fàttali kiiw Corée du Nord benn benn ndigaayam boo xamante ne ci ginnaaw la toogoon di nelaw daa daa nelaw mais dañ koo affecté dañ ko gaa dañ dañ dañ koo jëkkate bu sonn doon nelaw maanaam ñu toog bu julli génn seen affaire moom muy nelaw Okay. ah voilà maanaam yooyu ñoo am aussi ci côté ci yàlla maanaam dafa am mbir yoo xamante ne moo tax nit ki lu muy gën di ci benn niveau dafay am niveau boobu dafay gën di ci day gën di bàyyi li nga xamante ne moom mooy exigence boobu te loolu nag di sàmmonteel moom plus ngay yéeg dafa jafe maanaam plus ngay yéeg plus muy gën a sew yoon bi di gën a sew plus risque bi ah xoolal euh, ab wala Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu ah déedéet Sari as-Saqafi radiyallahu anhu maanaam euh, sëriñam parce que euh, Sari as-Saqafi radiyallahu anhu maanaam ndijaay la ci Abu Yazid al-Bistami moom mooy sëriñam tamit mu ne dama mës a toog ma jékki-jékki sonn rek daal di sàllal sama tànk yi rek xaatitu rabbaani bi ne ma. est-ce que ñu ngi toogee ak buur maanaam mooy benn moment bi d'insistance boobu rek mu tàllal tànk yi rek yedd bi dal na ci kawam voilà moo tax ngay gis euh, kii yu bari di wax di di ci exigence comme par exemple Seydou Abou Hassan Ash-Shazili radiyallahu anhu da doon wax ne man sama loxo bi nii maanaam maanaam dañu dañu bu ma bu ma toogee benn jamono maanaam benn waxtu boo xamante ne gisuma ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dootuma boole sama bopp ci bi benn jàpp benn benn heure une heure de temps ma toog xool gisuma yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ma jàkkaarloog man nii damay jàpp ne moom kat naa damay jàpp ne jëm naa ci jullit bi parce que lu tax parce que niveau bi la maanaam mënul permettre loolu d'ailleurs xoolal imam As-Suyuti rahimahullah man gis naa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam plus de soixante-dix fois yoo xamante ne dama ko doon laaj hadith bi borom xam-xam ne na nañ ci def ñii ne na ñii ne leen wér mais yow est yaa ko wax wala waxoo mu confirmé ma nii maa ko xoolee déedéet bii waxuma mu ne gis naa ko ci soixante dix jotaay ñu loolu mais dama jékki-jékki mënatuma ko gis loolu ñu koy wax ci al-Jaami' al-Kabiir li ñuy introduire Jaami' al-Jaami' al-Kabiir alhamdulilah Jaami' al-Saxiir ak al-Jaami' al mu ne mais fekk loolu li taxoon mu nekk li mu ne dafa am benn buur benn buur. bu ne dama bëggoon nga di ma conseiller nga ñëw dafa am mbir am solo yu ma bëggoon mu ne ko non ah astaghfirullah déet du loolu du loolu astaghfirullah maanaam dafa am benn waay bu ñaan njëkk maanaam da doon wax dañ ko tooñ moom moom dañ ko tooñ te moom mu bëggoon dem ci buur mu wax ko ne ko na dem ci buur bi voilà mu dem ci palais buur bi pour conseiller ko pour dimbali ko dafa yëngu suuf bi waa ji nekk ñu mën ko réparer xam ne loolu noble la mu ne ko non du ma ko def mu ne ko lu tax mu ne ko parce que man damay damay tax ci ay xadiis Yonent sama liggéey xeet bi dañ koo soxla lool. mu ne waaw mu ne te daf ma daloon ba gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay jotaay yu bari di ko laaj ba benn jour ma jékki-jékki gisatu ma ko maanaam gisatu ko. fekk ndekete la ko waraloon mooy lu mel noonu mooy dem bu mu demoon seeti bi palais ba maanaam bu président palais ba loolu rek ko daloon lii moom moo taxoon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dootoo ko gisati te pourtant dafa demoon pourtant de figure bu mel pour réparer injustice moo tax bi ñu ko fiinee ba benn jour mu ne dama benn jour laa seen yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dama nekk ci benn àll mu ma ne ko ay waay yéen tax mu di dugg mu ne ma man du ma toogaale kuy toogaale tonkat yi du ma jotaayoo kuy jotaayoo tonkat yi continuer yoon ñu tuuf ci loolu bu baax a baax a baax ci la ko que te dafa am mbir ko amee ba pare waxtu ko am dem safara benn la ci moom wala sax dem safara tan xam nga tey boo xoolee benn buur ñu jël Sadio Sy comme ça Saddam Hussein nguur gi mu nekk woon ak maanaam bànneex bu mu ci amoon ne maanaam yorul lépp def di dindi euh, dundu ruwaaya bi nga xam ne moom la yoroon bii boobu mu dem ba ñàkk ko nekk ci suufu benn pax di ko di ko dund di laqat gis ngeen gravité wu maanaam différence maanaam sentiment xat-xat bi xam nga lan moo ko wutee rek bu dee domaine wàlla mooy moom au moins malgré li loolu di nekk moom dina mën di fàttaliku jamono yi mu nekkee woon ci bànneex di ko dundaat maanaam ci fàttaliku bu dee ci wàllu yàlla la bu ñu la dindee loolu dagg ko dindi m loolu doo ko mën a ci dañ koy dagg carrément lépp la ñuy dindi loolu da ngay gis ñu bëri di wax ne man am na ay jamono daan naa yëg nangam ak nangam mais yëg-yëg boobu amatuma ko te yëg boobu noonu moom ci jëmmi boppam xam na lan la mais mënatu ko fàttali ko ba duggaat ko parce que dañ ko dagg wala yenn affaire yi ñuy dund ko loolu foog ñu jaaraat dëgg dëgg ci yoon bi defaat ay effort yoo xam ne mu gën a conséquence effort yu njëkk pour mën ko accueillir tegu ci yoon bi am équilibre boobu dafa fekk na li tax bokk la ci li mu gën tax mu gën a jafe mooy nit ki suy dem ci yoonu yàlla day passé ay étapes mais étapes yi ñuy passé euh, yaakaar naa waxoon nañ ko fi benn bés étapes yi ñuy passé dafay am ay lacunes parfois c'est-à-dire que loolu moom moo tax buñ gis nit yàlla nii mu nekk ci benn euh, maanaam mu permettre benn mbir rek yow nga permettre ko parce que loolu soo ko defee maanaam moom dafa am ay défauts yow comme comme yeneen nit ñi loolu tax nit yàlla bu mu mën a doon bu mu nekk nekk nekk aari yow del jariñoo ci moom rek domaine bi nga xam ne mooy strictement domaine maarifa bi kese ak it soo gisee mu nekk ci yoon bu baax nga mën ko roy ci loolu comme li alquran wax wattabi' sabila man anaba ilayya toppal yoonu ki nga xam ne dafa di léppam jox ma dafa delluwaat ci man moo tax yoon la la toppaloo mais toppaloo wu la nag nit mais yoon bi mu tegu la la toppaloo jour boo demee ba nga xamante ne yoon woowu moom mu tegu yow teg maanaam moom teggi na ko yow bul wàcc de parce que moom ko parce que soo ko defee moom en tant que aarif billah en nit yàlla en tant que xaritu moom erreur la def bayu ko parce que bon mën na ko tey mais la ci moom du nekkul it maa tey en nekkul ne maa tey lii laay def yow it maa tey nga def su ci fekk moom dana mën a retourner waat delluwaat ci yàlla nekkal yàlla yow nag nga jaaree lii mooy nekk problème bi beneen mbir bi ci def mooy ne lacune boobu mu amee défaut boobu mu amee moom daf koy wàññi laa budda daf koy wàññi ce qui fait que ko topp ci loolu xam nga ki nekk sëy yi am ay lakkin jàll CP am na moyen dix mais am na ay lakkin euh, jóge CP dem T1 am na ay lakkin mais jàll na ainsi de loolu bu ko dee def bu yàggee lakkin yi du accumulé wu am na benn niveau bu ma yegg tey bu bëggee postuler par exemple benn concours parce que concours boobu dañuy exiger ku daan am moyen T1 moom du ci bokk moom moom kenn mënu koo jël ci poste boobu c'est pas parce que na jàll rek que ni yow bu la neexee rek damay permettre du jàll am mu ne jiit kese garaawul naa dem ci beneen maqaama bi ci def déedéet parce que maqaama en fait pour nga dem ci beneen il suffit que nga am moyen ko ci ci ñoom seen baromètre pour mën a jàll ci beneen maqaama mais bu ñu bàyyee lakk yi lakk yooyu da lay conséquence yi muy am mooy boo demee ba ci pandaw ga bu ñu waree tànn gaa yu kawe yow duñ ko la ci boole parce que sa lafi yii nii kenn du la indi ngay ngay ngay ngay ngay def ay njombe yu toll nii ci ci xadara bi kenn du la ko defi kenn du la kenn du la ci indi xoolal yàlla yàlla comme li Serigne ba defoon moom dem ci tànn loo tànn tànnal waa am diwaan benn kii quoi même euh, xut bu fekk suñ <laughs> abbas moo ko doon nettali mu ne wax <laughs> bi mu ko bi mu ko tànnee euh, euh, si su ma jubul Tahir la tudd mooy xaritam bi nekkoon ci diwaan bi mu naan ko mu tànn loo wa wa mu tànnal leen benn waa joo xam ne biñ ñëwee pourtant tout est bien mais dañoo ñëw laal jébi rek ah xarat yi génn ah de de de rek gaa yi daw dalle ñu ne kii nga xamante ne saawaay xol bi saawaay tubaab rek ñu ne <laughs> parleur bi kii kii amul droit sax ñëw dugg suñu biir yàlla tere ñu naan dañ koy def pour mu kii da yàq àdduna bi <laughs> waaw <laughs> en fait loolu loolu lu ma tabaayee xel la maanaam bu bu négligé en fait sooy négligé lakk yi au def ci yoon bi tout le temps daf lay def da lay ci parce que nit ñi bu ñu ñuy occupé maqaama yi ñoom ñëpp soolowuñ ñu ngi koy occupé voilà par exemple ingénieurs yi mën nañ bay ci niveau yi ñu am day wute voilà ainsi de suite ci bépp mbir loolu moom moo tax il faut toujours veiller à être dans l'excellence tout le temps tout le di moytandiku ñi nga xamante ne dañu lay maanaam dañu lay bëgg tout le temps yamale la ci benn niveau bu ndaw déedéet yéegalal seen ambition ci ne li yàlla may nit yàlla yu mat yi mën naa koo am ñëpp nag ab parce que lu tax yàlla ko koy mayee noonu te kenn deful lu sax dina am mu amaat beneen détail ci biir mbir moom muy comme alxuraan bi waaw kazaalika ja'alnaakum ummatan wasatan dañ leen a def ngeen nekk xeet bi nga xamante ne mooy xeetu wasatiya muy équilibre xam ngeen war a nekk tout le ci équilibre euh, équilibre boobu ci jalaal bi gën a feeñ nit ki mooy côté mani maanaam euh, solennalité bi majesté bi gën a feeñ ko côté jamono bi mooy taar bi mbaaxu yàlla xéewalum infété ainsi de suite léeg-léeg ñuy gën a feeñ ci nit maanaam nit ki du mën a am équilibre bi leneen nga gis ñun ñoo xamante ne ñàkk équilibre dañ vraiment amuñu équilibre du tout ah. équilibre du tout seen mbir maanaam xataa ci seen discours dañuy gis liy gën a tàng moom mooy bon affaire yi garaawul yàlla baax na yàlla voilà maanaam yàlla yëngu mën na am nangam jamais nga gis ñu nekk ci beneen côté bi nga xamante ne mooy bi nga xam ne mooy dalal mooy mooy wax ne attention yàlla baax na de mais day bëgg de maanaam mais day bëgg a maanaam comme <laughs> comme tribunal rek ni ñu la mën a taxawee mu ne ah saa nañ xool ci dossier euh, def nga lu baax dañ lay libéré ci kenn la euh, teg daan mais dañ defal sax au contraire dañ defal xiiwul sàngam ak sàngam ak ni ñu la ko waree tudd fee gis ne bi nga yore poste bi détournement de def nangam nangam dañ lay yóbbu ndugg na waaw ah, fii parce que loolu tamit existe na bu ay fale kese ñoo gis ah ñun ñu tamit am na. fii ¿Eh? voilà même ñu la te ya te yàlla bi feeñee ci ci ci pale bi mooy feeñee ci ci ci kii bi de ci kasa bi de ñun waaw moo tax il faut faire très attention par rapport à loolu équilibre boobu Euh, dafa bokk ci danger yi nekk ñàkk équilibre boobu déjà pour nit ki ci boppam mooy nit ki plus muy gën di tendre maanaam ci yëg-yëgam ci beauté bi maanaam jamaal bi taaru yàlla te jamais xelam dem ci jalaal bi jamais mu gis jal manifestation yu jalaal bi ci problème bi nekk mooy ne boo moytu lay bàyyeeku ki nga xam ne nag moom ci jalaal bi rek la ne jafe mu dem ci jamaal bi moom day dem ba nga xam ne peut-être yërmandeeg yàlla bi maanaam yaakaaram da ci tax te loolu moo gën a dangereux am maanaam nekk ci buuti ci jamaal bi taar bi moo gën nekk ci jalaal bi kese parce que yërmandeeg yàlla dem ba ne amatuma ci benn yaakaar loolu musiba bu rëy rëy la nag équilibre yi il faut nga koy garder tout le temps moo tax xooloo alxuraan ni muy waxee xooloo yéen bi sallallahu alayhi wasallam ni muy waxee tout da koy garder comme li ci de euh, alxarab bi wax radiyallahu anhu yéen bi sallallahu alayhi wasallam saa su ne noonu la daan def yooyu foofu la kenn ci daan laa bëgg radiyallahu anhu saa su ne noonu la daan soo ñëwee sa xel dal lool nga di ko wax dana la wax a wax a wax ci wàllu yàlla ni mu ne dumawaate ba boo koy jógee ci tiitaan li lay lay dafay jógee soo ñëwee tamit. di wane ne nga ci affaire bi vraiment yàlla mu ci dina la wax ci yërmande yàlla ba nga xam ne boo koy jógee ci ci sa sa xel mu daal la daal nga fay jógee jël maanaam équilibre boobu maanaam moom noonu la daan dox daa iman voilà équilibre boobu la daan doxe daa iman te loolu lu mat a bàyyi xel moo tax nit ki su matalee équilibre nag day nekk jaamu yàlla ba rek parce lu tax parce day nekk endroit de manifestation jalaal bi ak jamaal bi yëpp beauté bi ak majesté bi yëpp te loolu moom mooy parce que jalaal ak jamaal moom la ñuy mat mooy jalaal bi ak jamaal mu ne fal amru ndigal allah ji bi nga xam ne laa yàq yi du ko mooy ay maxluqin benn bépp kenn ci mbindeef bi moom mooy iradatu mooy nam namam taala aji kaw waaw loolu moom kenn mënu koo man li yàlla bëgg ne loolu day am mooy ordre commandement bi nga xam ne kenn du ko man laa du huwa mooy amru ndigalam wala yow ak teeram maanaam liggéey bi ñuy digle ak tere bi ñuy tere boobu nit ñi mën nañ koo man ñu ne bi nga xam ne kenn mënu ko mooy moom mooy li nga xam ne moom li mu dogal woowu te mooy xawlu wax taala aji kawe ji sootu ndax la aaya saaran innama li am ba des mooy wax lu see ñëw a doon ida arat naa suñ ko nandee na xuula la moo dañ naan waaye kun nekkal mu fay kun mu nekk lii lii lii loolu moom bu ko waxee dara lii nekkal bu ne lii nekkal loolu moom mën ko bañ wa hada te loolu wal amru mooy ndigal alladi bi nga xam ne laa yumkinu du jàppale lil mumkin ci li nga xamante ne dafa jàppale tey maanaam mooy al muhdath li foofu mu xaalafatu moo ci mu wuute ñoom lal amru waaye du ndigal bi nga xam ne bil af'aali ci jëf yi la waxtu ruuti ak bàyyi yi maanaam mooy al mandubaat mooy yi ñu tere yooyu moom nit ki mën na ko d'ailleurs la la réalité des choses la moom voilà. di gis ñu bare bare bare nekk ci leneen lu bëgg la yàlla bëgg lii la fa in umirta buñ la digalee al ma'mura la ñu digle bii ci moom an ne fii hada abdi ci boobu la jaam al ma'muru bil fi'li ci fa umira bis fi'l maanaam suñu digalee yàlla ku nee ku nee nañ nañ jëf nangam loolu ne dafa bëgg loola nekk ci xadaraat bi ci jaam boobu almamuru bi sali ci liñ digale jëf te kaw wala mbir moom lay daal di nekk maanaam mooy ci yàlla ne julli ba pare julli jot mu mu digal jaam bi ci ndogalam ne ndog yàlla julli exécuté wul ci waa ji julli day exécuté ci waa ji maanaam waa ji dañuy gis mu pratiquer julli parce que lu tax parce que yàlla moo ko moo moo ko dogal ci moom digale ko noonu bu boobaa nag sadaqoolu dañ naan hada kii de abdun ab jaam la boo xam ne ta'i'un ku topp la ku topp yàlla la imtasala jëfe na am lii sama ndigal man yàlla wama bi na waaye nekkul ci loxom bi zalika bi loola shay'un dara dara mbir mi nekkul ci loxo jaam moo tax fal inqiyaadu ak wommat ilay ci jëm ci yàlla an akuna mooy man ma nekk laka i la xay ci biir fi nga xamante ne moom nga bëgg yow yàlla foofu nga nam loolu mooy ma wommat mooy ci laa doo xaytu ta'muru ci nga xam ne moom nga digal illaa lu dul in waafaq bu dëppoowee amru ko sa ndigal iraadatu ko sa nam nam tax yéen a boobaa nag ji adma damay dajale bay naxuma seen diggante ñoom ñaar fa subhaanaka tudd la woon sa gàcce gàcce nga la ma yow tudd la ma sax la nga yàlla anta yow alqaa'il yaay aji wax alka al al akram li akram al alamin ci ñeel ci gën a tedd ci mbindeef yi la day dafa yow mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam afa man xanaa du ci nga xam ne xaqa yey na alayhi ci moom kalimatul azab kàddu mbugal afa yow anta maanaam mooy xanaa du ci nga xam ne yelloo na ci moom kàddu mbugal ne kooku faaw daan ko mbugal afa anta maam ndax yow tumtu bi da nga da nga musal man ki nga xam ne ci naaru moo nekk ci safara kii nga dem safara yow mënoo ko mënoo ko sóobu mënoo lan parce que kaddu nga xam ne moom la yàlla dogal te azal ne kii danaa ko mbugal kaddu googu dafa yëngu ci moom. surtout Zumar fukkeel aaya la juróom-ñeent moo tax fa man inqiyaadu amul lenn lu ñu wommatu illaa lu dul iraada bi ko sa namm yow yàlla fa zaahiru amri mooy li feeñ ci mbir mooy ne laa yaasuuna allah duñu mooy yàlla maa la nga xam ne amaru moom la leen digal wala faalu na te dañuy maa yu maru na lañ leen digal comme si soo tax juróom benn aaya waaye wal xaqiiqati xaqiiqa mooy ne min xalfi nekk na ci ginnaaw hada boobu tagge tunaa bii def na woote ñeneen yow yàlla mooy woote bi ngay woote ñeneen laa yaasuuna allah ñoom duñu mooy yàlla maa la nga xam ne araada nam na ko li mu ci ñoom rek wax woote mooy xawluhu wax moom buur yàlla taala bi tawit inna maa la am ba def mooy xawlu naa suñu wax si ñun mbir ida arab naa suñ ko nam ne an na kula mooy dañu wax loolu ñoom mbir moomu kun nekkal fa yakunu mu nekkal lii kese moo am maanaam mooy kon Euh, malaaka yi malgré que yàlla tàggee na leen ni ñoom du ñu mooy mukk leen yàlla digal li leen yàlla euh, ndigalu yàlla te lan la mu leen digal loolu la ñuy def malgré que tàggee na leen loolu sauf que ré loolu réa loolu mooy zahir bi mais réalité bi mooy ne yàlla ci boppam moo dogal ci ñoom ne leen moo dogal ci ñoom te wax maanaam ci seen être ñoom seen biir ne waruñu mooy lim lañ digal et que lim bëgg moo war a exécuté maanaam kon bu seen njàmbaare moo tax ñu topp li yàlla bëgg déedéet c'est parce que yàlla noonu la leen bindee naturellement maanaam malaaka yi bu seenu njàmbaare moo tax duñu def bàkkaar de déedéet c'est parce que nii naturellement nii la leen yàlla bindee la nit ñi tamit ku ci yàlla dimbali ba am bàkkaar yoo mucc bu seen njàmbaar moo tax du boo bàkkaar bi de parce que yàlla dafa dogalul ci yow bàkkaar bi moo tax defoo ko bis bu yàlla dogaloon ci yow bàkkaar boobu bàkkaar boobu mënoo ko mucc foog ko def yi baax yi tamit noonu la c'est parce que yàlla dafa maanaam c'est pas parce que da moo tax julli jot rek nga nga daal di jàpp julli am na ñoo xam ne wallahi azim mën nañoo daw wër ñoo fukki yoon ci gis bi yaa ngi dégg entraîné façon maanaam suba ba ngoon ñu entraîné te jóg jàpp kese julli ñaari raka mënu ko maanaam dafa mel ni dañ leen a teg maanaam dañ leen a tëf quoi xam-xam xam ngeen tëf gars yi bu ñuy bu ñu kenn ba ne def benn effort ñu koy liggéey dañ koy tëf koy tëf lépp sawar nañ ci lépp te ci biir woon jullit ñi lay wax ah waxuma yéetu am na ci biir ñi di nga xamante ne ñoom ñeneen sax ay jullit lañ maanaam fi mu toll mën nañoo affronter embouteillage yi mën nañoo daw xoolal xëy ah di daw daw dix kilomètres deux litres mais loolu lu woyof lay doon ci ñoom mais jóg julli ñaari rakka xataa ba am nañ jàpp ba pare sax loolu moom mënu dafa diis gann gann gann gann gann ci ñoom mais ngeen foog ne loolu ak njàmbaaree koy war man sax man daw dix kilomètres yi moom sax laa gën a yaakaar njàmbaar ba waaw boobu boobu moo gën a métti tiit ne wala mais mais am na mais parce que tout simplement yàlla moo dugalul ci ñoom loolu loolu kese la en fait loolu moo tax bokk na ci waxoon nañ ko gëm dogal moo tax euh, loolu bokk na ci njëriñam bi mooy ne nit ñi bu ñu nekkee ci ay pàcc euh, yow di nga am quand même empathie ci ñoom ba pare di nga jàpp ne yàlla moo ko dogalee nii ci ñoom sauf que doo approuvé jëf bi maanaam dafa bokk ci di maanaam di nga dénoncé jëf yi tout en sachant que ni yàlla moo leen bindee nii aussi. mais jëf ci moom foog nga dénoncé ko parce que soo ko dénoncé wul yàqu te mooy indi mooy mooy am ci kaw suuf. imagine nga tey bu doon dañoo toog rek naan nañ toog xàq xam mooy lan ku sàcc yàllaa ko dogal boo kii rey na nit ko vrai mais bon yàllaa ko dogal euh, kii euh, jël na ko mais bon yàllaa ko dogal maanaam lu waay def rek ñu ne bon garaawul bon de toute façon yàllaa ko dogal. voilà mooy caprier mais lan mooy lan mooy xew anarchie moo tax le le fait que lii teg sentence bi ci kaw nit ki daa kontuwul ak am yërmande ci nit de loolu moo tax xam ne baax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam daan dagg seen ci ko daan dagg moom ci bi anesthésier ko ba pare dagg ba pare ne sayyidatuna Fatima az-Zahra radiyallahu anha doomu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu sàccoon lii laay def loxo mais loolu dàqontewul ak bëgg li ñu ko bëgg dàqontewul ak yërmande gu mag yi am ci biir parce que yërmande googu daf see bokk mooy bi dawal bi ci dafa bokk ci yërmande parce que su amul yàqute gu rëy mooy am su amul yàqute gu rëy mooy am moo tax lu mu waxoon li yàq àdduna bi li yàq ñi leen jiitu woon mooy waa Banu Israël mooy ne su amee boo su am dëgg ci ñoom bu defee fekk bu defee njombe kenn du teg sentence bi ci kaw alors que su fekkente ne alors que su fekkente ne ah kuku ah waaw mooy ku baadoo la moom su ko defee moom ñu teg sentence bi ci kaw te jëmmi loolu mooy siiñu mooy siiñu nguur bu loolu mooy jëmmi nguur bu màbb voilà et que siiñu nguur bu yëkkati mooy gis am voilà moo tax borom subhaanahu wa ta'ala di dëgëral guuru ñun su fekkente ne dañoo teg justice bu justice amee ci seen dëkk yàlla di dëgëral nguur boobu même bu dee ay yéefar lañ mais même bu dee ay jullit lañ injustice am fa yàlla nguur boobu da koy màbbal maanaam lool moom réalité la boo xamante ne moom la yàlla teg ci àdduna bi noonu la doxalee mbir ah comme li yow bi waxoon Sayyidna Abdullah ibn Hudayfa radiyallahu anhu mooy dañ koy waaj a dem Xaybar waaw ñu ñëw ba koo ger bon c'est vrai que yent bi wax na lii salaam boo dañu waroon partager affaire yi mbay mais garaawul quoi bàyyi xolal bàyyi ñu mosal la lii rek su ko defee yow nga dem nga jox ko lii ne ko lii rek a fa mu taxaw ne leen li yàlla bind lépp yéen ñii laa ci gën a bañ te li yàlla bind lépp ci ma yabal yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam laa ci a bëgg ànd ak loolu lu ma muy jël lu tuuti ci seen àq di ko ko jox yéen it ma jaral ma jël lu tuuti ci àqam ko jox yéen xam nga luñ ko doon bi hada qaamati samaawaati wal ard maante gi juste lii nga wax ni ci la asamaan ci ak suuf si taxaw te wax nañ dëgg li ñuy saay saay <laughs> voilà moo tax loolu dafa am solo mooy lan mooy ne ah attention yàlla de lii la dogal mais nag charia lii la ma digal il faut ma exécuté wu ci loolu yërmande yàlla dama ko war a am ci jaam yi parce yàlla moo dogal ci ñoom lii xew ci ñoom waaye man damaa war a sant yàlla bi yàlla dogalee ci man musal ma ci ñoom yi musiba bi nekk li nekk yàlla musal gi ma ci musal dama cee war a xam yàlla mais warul nekk loo xamante ne source de ma seet leen la parce que ci lu tolloog xes ak sippi wala lu ko gën a tuuti yàlla mun naa jàllal ko mbir mi ma nekk seen place ñu nekk sans place voilà après bu boobaa comme que yàlla mooy def mbir yi day tax iñaan doo ko mën def parce que xam ne jariñu dara ndax yàlla mooy dogal mbir mi mais tamit doo xeex sa bopp jamais doo wàcc sa bopp ci kanamu kenn doo toroxal sa bopp lu tax parce que yàlla daf la fonk yow nit doomu aadama yàlla dala fonk te la ñaari dërëm maa la ko wax kenn mënalu la ñaari dërëm fiftin kenn mënalu la ah xanaa mu neex yàlla ku ne la dama lay yàq ne ko waxu benn dëgg mënoo maa yàq manu ko moom si jënd boppam mën ko defar boppam mu ne yow mën na la yàq ko bu la ko waxee rek ne ko da ngay expliquer mënoo ko parce que yàlla moo mën ñëpp moo mën ñëpp di def lu ko neex ci jaanam yi suba am ngoon guddee bëccëg mooy jàllar bi mbiru jaam yépp loolu tamit day tax ba lu situation bi critique critique critique doo désespérer lu tax parce yàlla miy dogal lii moom mën naa wël dëkk mbir mi nu mu ko neexee saa saa su la lan waaw waaw ci sabab yi la bokk mi ngi mel ni rek tey nga ma sama bopp baa ngi nekk doli doli pram bi may jël lu mu ciy bu ma jëlee doli pram sama bopp bi day sedd na bon am dama ci am yaakaar mais bu yàlla dogalul mu sedd du sedd mais ci muy jaaralee feral bi ñu feral sama bopp da koy jaaralee sababu doli pram mais yàlla nag moo ko feral bu deux bi de mais deux litres bi nag mooy sabab bi mu ko jaarale c'est comme si daf may wax ne ma dafa am benn code bu ma établir sama diggante ak yow bu dëgg code boobu mooy bu sa bopp dee nekk rek jëlal deux litres boo bëggee wér nga jël ko naan ko wér yàlla ne voilà feral naa wéral naa sa bopp maanaam code bi moo nekkoon loolu wéral naa sa bopp léegi baax na sa bopp mën ngaa dox sa soxla ñaan tamit foofu lay dugg rek mais ñaan dafa am njariñ bu yeneen sabab yëpp amul mooy la fekkee ñaan nekk loo xam te nit ki daf koy def fekk ci yàlla rek la aju maanaam xolam da ak ci yàlla yi jafe fekkee nag da nga yëg ne yàlla moo def ci Doliprane ko ci def loolu moom nga tàllaloon sa loxo di ko ñaan benn parce que gëm ne faculté bi yàlla moo ko dugal moo ko introduire ci mbir mi maanaam mbir mi zahir kese la mais li nga xam ne mooy baatin bi mooy yàlla mi feeñee ci loolu def ci faculté boobu. voilà bu benn waay jëlee balu pistolam teg ko ci bopp lépp euh, activer gadget bi. bopp bi explose mu dee pourtant yàlla moo dogaloon ne dina dee bu dëgg mais waa ji dafa def daf moom moo def sabab bi parce que bi justice day daanu ci kawam parce que moom moo def sabab bi justice day daanu ci kawam maanaam c'est comme si yàlla daf ñu établir benn code ne waa ji de dogal naa mu dee kii tamit moom mooy sabab bi mais man li ma bëgg ci yéen ngeen def ko mooy ngeen jàpp waa ji def ko ni mu def waa ji maanaam loolu laa maanaam mooy code bi ñu établir mooy ne waa ji dafa bëgg ngeen jàpp ko def ko ni mu def waa ji maanaam donc ñu nit dañu daal di am obligation wu dem ne ah saa comme que yow daal yaa dem def waa ji nii ñu nit dañ lay def nii bu ne yàllaa dogal de ñu ne ko biir yàllaa ko dogal parce que code bi <laughs> code bi mu établir suñu digganteeg moom. mooy ne bu bëggee dogal nit ñu def la ni ko def lii yow da nga da nga koy moo tax code mu établi suñu diggante ñun moom la ñu mettre en exécution voilà. ce soir suñu mooy wa ma tasaauna illa an yasha allahu rabbul alamin allahu yaxluqu ma yashaa'u ixtaaru ma kaana lahumul xiyara maanaam te jëmmi choix bi nga am loolu du xaqiqa bu réalité wax mu la def def la la rek maanaam loo xalaat la fekk imagination pure imagination la bu dul réalité en fait yow choisir loolu yàlla moo choisir sauf que yàlla yow choix bi nga am mooy choix wam moom bu mu feeñal ci yow loolu rek choix wam moom bu feeñal ci yow moo tax wa maa tashaa'uuna du leen soob illaa an yashaa Allah xanaa lu mu soob yàlla rabbul aalamiin ci borom allah bu yàlla yaxluqu mooy bind maa yashaa lu ko soob wa yaxtaaru te mooy tànn maa kaana lahumul xiyaratu moom jaam ñi amuñu benn tànn lii mooy réalité bi moo tax lii mën di comprendre maanaam réalité bi lii la moo tax gaa yi ci loolu la ñu ne la aarif billah soo ko waxoon ne ko ñu ngi lay sànni tey diggante maanaam nga génn néeg bi kees nga génn ko ah mais assuré nañ la nga génn nga génn ci l'islam maanaam nga génn àdduna ci l'islam soo boo balaa ngay génn néeg am ñu ne la digg nañ la maqaama yi gën kawe pour nga jàll ci nit de ñeent ak wóorul day tànn génn ci balaa génn ci loolu lay tànn xam nga lu tax parce que xam xam ne mbir dafa nekk xam ne faalewul dara lu dul li mu bëgg rek la xam te loolu lay def mu yàlla en fait li tiital aarif billahi xam nga mooy lan mooy xam gi mu xam ne ndekete mbir mi en fait dépendrewul ci benn paramètre ci lenn rek la dépendre mooy ndax yàlla nii la ko bëgg wala déet amul leneen euh, gisoon nañ ko ci ñuy wax affaire kas bu ak ci mais ñu ñëwaat ci tuuti euh, ñu résumé maanaam dama bëggoon ba ne fii mais ñu résumé ngeen may ma cinq à minutes ma résumé ko vite fait euh, masala dafa am gis nañ ko léegi li nga xam te ne moom mooy xaqiqa bi non daf ne lan mooy intérêt wu kon ndigal gi ndigle ndigle yeeg tere yi euh, dafa am euh, ñaari lu nekk yoo xamante ne ñoo war a ànd bu benn bët di yàqoo gis-gis bi dootul baax day tuur wala du baax liggéey bu njëkk bi moom mooy xaqiqa beneen liggéey bi ci def moom mooy sariya ñoom ñaar ngay tegaloo pour mën a gis bu baax affaire yi leer bu benn manqué rek mbir mi dootul baaxati léegi xaqiqa bi mooy lan mooy am yëpp mooy li ñu doon wax yàlla mooy def mbir mi lu mu ko neexee te mbir yëpp ci yàlla rek la amee loolu mooy xaqiqa bi sariya bi mooy lan mooy dañ la maanaam su ci ba diis ne deel xoolee sariya bi mais ngay xoolaale ak xaqiqa bi xaqiqa bi ne la ah, yàlla de mooy def lépp sariya bi ne la waaw mais deel deel am na lum la digal am na lum la tam léegi ce qui fait que lépp ci moo tax dañuy delluwaat ci secret ndogal bi maanaam yow lépp loo xam te ne def nga ko maanaam bu yàlla nee la julli par exemple nga julli yàlla moo dogal comme julli yi nga julli parce que lu tax xam nga lan dafa la digal ci charia ne la jullil fex bokk na ba pare xaqiqa mu dogal ci yow nga julli ce qui veut dire que bu nee la tamit par exemple bul sàcc nga dem sàcc dafa dogal ci yow dafa la digal ci sariya bi ne la bul sàcc mais ci xàq sam dogal ci yow contraire léegi njariñ bi xam nga mooy la mooy tey man su ma defee lii yàlla digal la la yàlla digal man ma exécuté ko ba pare jum maanaam exécuté naa ko mooy kon xool naa mbir mi ci bëtu sariya aussi ba appliqué mais bëtu xaqiqa xool naa ne déedéet du man yàlla yaa baax yow mi dogal ci man ma jëfe ndigal li maanaam bu xaar bi loolu la may du dëgg bu boobaa xam nga lu may wax danañ lu yow laa digal ci charia bi nga mettre ko en application dama lay fay dama lay tànn dama lay jiitu dinaa la teral parce que bi ma la digalee ci bi da ko mettre en exécution parce que dama ni yàlla loolu la lay wax yow nga ni ko yàlla yaa baax maanaam wàcc boobu lay wàcc humilité boobu toroxlu boobu wan ni lépp yàlla la yàlla loolu la soxla ci yow bu fekkente ne yow da nga en application maanaam yàlla daf ñu la bul tàcc kon loolu moom mooy la sariya bi bëtu sariya bi mais ci xaqiqa nag dogal na ci yow tàcc mais yow bu ñëwee def ko def nga ba pare def nga ngay def ba pare léegi nag da ngay toog wala analyser li nga def nga ne ah yàlla yaa ngi may tere sàcc moom ma def sàcc loolu bu xool nga bëgg sariya bi mais foofu nag teggin bi nga war am sa diggante sa borom moom mooy sax sariya bi ngay xool mais xaqiqa bi dañ lay tere nga laye ko moo tax mënoo layee dogalu yàlla yàlla dogalam dañ koy gëm mais mënoo koo layee pour njombe yi nga nekk moo tax bu boobaa da nga naan ah yàlla sariya bi de lii la ma wax xam nga fële da nga layoo woon xaqiqal fii da ngay layee sariya bi ah yàlla man di bi nee nga ma bu ma sàcc ma dem sàcc ah yàlla maa ngi dellu ci yow torox na ay waay baal ma soog la de man maay jaam bi mais sama doyee di la ay waay yàlla lii ma nekk de baaxul loolu mooy sariya bu boobaa ci nit ak maanaam xaqiqa bi yàlla moo naan la déedéet dañuy loolu man maa dogal ci yow nga xam léegi sàcc bi def nga ko def nga ko te lu nekk day sàbbaal yàlla li mu wax yu baddilu laaw si yaatu xasanaat day nekk ci yow seen yu ñaaw mu def ko lu baax fi mu toll doo ko mën a finir ci sàcc bi rafet muy benn baal naa la ko ñaareel bi ci def mooy def naa ko lu baax sax léegi muy ñaar ñetteel bi ci def mooy ne may naa la maqaama bu kawe yëkkati naa la parce que lu tax parce que risque bi nga rëccu ko toroxlu googu moo ëpp doole tey boo fàttitoon boo fàttitoon risque googu nga rëccu du la ci fekk dellu googu nga dellu ci yàlla du la ci fekk ah toroxlu googu nga delluwaat toroxlu ci yàlla du la ci loolu moom moo tax kii ne euh, Imaam Ibn Ata'illah moo tax xikam yi dafa am solo Cheikh Ahmed Tidiane daal day wax ne xikam yi mboolem yoonu yàlla def ci ne dafa ni rubba zambin awrasat dullan wan wan ci saaran xayrun min ta'atin awrasat hibtan wa istikbaaran aka bari bàkkaar boo xam ne ba ko nit ko defee ba pare da ko jural ci nit kooku ak wàcce boppam ak toroxlu boobu moo gën topp yàlla boo xam ne ba ko nit ko defee ba pare ba ko jural ak yëg boppam ak ngan ngandalu voilà bu ko defee yàlla la ah déedéet waaye man maa dogal soow yi garaawul parce que loolu ma xam nga yàlla mënuñu ko lool garaawul léegi bàkkaar bi wecc naa ko def naa ko lu baax moo tax yeneen bi ne salaa xam yow ma xam benn waaye day ñu wan ko registre bàkkaar muy xadis boobu nekk mu sat ak xaasim raxmaala ñu wan ko ay bàkkaar yu bëri bëri di ko ko présenté yàlla di ko wan ba waa ji jàpp ne alku yàlla na ko mais nag naa ko def ko lu baax yam mu ma def ko lu baax maanaam kooku mooy dafa amoon activité bu ko defee nee na mu xool affaire yi ni mu amee ni mu réyee te bëri nga kii mu mu na mu naan yàlla yàlla pourtant am na beneen bés bu ma jëfoon fële boo xam ne boobu kenn gis gis nga ko affaire bi. waaw bu ñu koy naan bàkkaar maanaam loolu la maanaam ko utilité bi loolu la maanaam ngay gis ni ah attention ndogal bi lii la maanaam moo tax tout le temps di xoolee bëtu sariya bi soo demee ba rëcc sariya bi rëcc na nga xoolee tamit bëtu askan su dee voilà maanaam soo jàllee nga ne yàlla ah yaa ma defal xéewal bi mun na la bii de ñëw la maanaam dama koy parfaire lii dëkk bu gën a baax ma may ma dëkk li li li ci la teral la nangam soo defee lu doy waar tamit nga ne ah yàlla xam nga iblis lu ko alal. maanaam moom aadama li mu war a wutale réalité bi rek la wutale.

dafa dellu ci saa si ne yàlla jéggal ma tooñ naan suñu bopp rabbana ah, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin yàlla tànn ko bu jéggoo moo tax lu jox wala ka qad ahidna adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma ba mu jeexale ba ne dama ne fajtabaahu rabbuhu après yàlla tabb ko bi mu tuubee fa taaba alayhi wa hada voilà maanaam différence bi rek loolu la Iblis moom bi mu defee ba pare daa continuer ci lancé bi ba mu defee ba pare dafa dellu si waat waaw yàlla baal ma yàlla tànn ko tànn ko ba pare yëgal ko sax ko non il faut dara gis nga li nga def noonu d'ailleurs sax man maa ko bëggoon ci yow parce que dama bëggoon nga wàcc ci suuf nekk sama xalifa bi maanaam di ko dara. nga nekk sama xalifa ci kaw suuf loolu laa bëggoon ci yow justement bi ñu lay bind lii maa ko dogal ci yow ba pare nag yeneen yëpp dinaa def bu génnee ci yow ba ci yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi gën di mu ba pare lu ñu def ci lu baax yow duñ ko am lu tax parce que yow yaay cosaanu yaay seen bàyyi te yaa njëkk teg tànk ci kaw suuf nekk di jaamu yàlla nekk ci lu baax voilà moo tax yent yàlla yent bi sallallahu alayhi wasallam hadith mu ngi sax baax imam Bukhari rahman mu ne yent yàlla Isa Musa alayhi salaam ak yent yàlla ak man Adama dañ doon werante mu ne ko yow yaay Adama Musa yow yaay suñu pap yow yow la suñu yow la suñu borom bindoon ci loxo ah teral la wax ne malaaka yi ñu ci jotoo mu yóbbu la àjjana teral la benn garab rek nga lekk ko ba fi tollu coono bi ñu ne ci yëpp yaa ngi ko def mu ne ko waa yow xanaa di yaa Muusa bi <coughs> bi yàlla yónni woon ci Banu Israayil ci mu yónni woon ko ci Firawna yow mu ne ko mu ne ko mais ci yàlla wax ak yow mu xam nga loolu rek dèjà la yéeg na parce que terrain de guri googu bu ñu wàcc woon ci kaw du ko am moom yéen ci yàlla Muusa du ko am mu ne ko mais xanaa yàlla waxutoon malaaka yi lii maa ngi nii dinaa bind benn jaam boo xamante ne dama ko war a def xalifa ci kaw suuf yow yàlla bi ngay bind pour loolu woon yéen bi saa soxna fa xajja Adama Muusa maam Adama daal di yooyu Muusa maanaam bi gis ne voilà loolu moom moo tax bu loolu moom moo tax yéen bi sallallahu alayhi wasallam daal ne mooy foofu la ñu jeexal xam nga bu nekk sax imaam Muslim al mu'minu qawi xayrun wa ahabbu ila Allah min al mu'mini da'ifi wa fi kulli xayr luñ soobati ihris ala ma ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz no wasta'in billahi wala ta'jaz wa idha asabaka shay'un fala taqul law kana li kaza la kana kaza wa kaza wa law anna li fa'altu kaza la kana kaza wa kaza fa inna kalimata law taftahu 'amal ash-shaytan aji gëm bu am doole maanaam ci gëmum mettre ko en pratique kooku moo gën ci gën a sopp ci yàlla te ci nga xam ne ne ku gëm yàlla la mais dafa am faiblesse ci ngëm gi waaye nag jiwul ci ñoom ñëpp parce que gëm nañu xëral ci li lay jariñ lépp lu lay jariñ def ci effort bi nga war a def yëpp te nga sàkku yàlla dimbali def nga gis bul nooyal bul bul nooyal lépp ah. loo sa njëriñ ngi ci rek foncé te mais bul sukkandikoo ci foncé bi de mais dimbandikoo yàlla waaye bul bul bul bul nooyal lépp nag loo xamante ne am na lu la dal wala lu la arrivé bul wax ne ah, lii de law anni fa'altu kaza la kaana kaza wa kaza wala la hasala kaza wa kaza man de su ma defoon nangam kon nangam moo doon xaw so ay way ah, lii laa defutoon oh, su ma su ma fàttewu lii su ma jóor bul wax loolu mu ne lu tax mu ne parce baatul law maanaam su doon ne def naa lii su ma defoon lii su su ma jëloon précaution yi su ma siwoon lii kon lii du arrivé loolu day ubbi jëkku seytaane voilà xam nga lu tax bu ko ubbi parce que dafay lay gëmloo ne la ndogalu yàlla bu dara ci mbir mi yàlla moo ko bëggee nii maanaam lii mënu la woon a ñàkk a dal parce nii la ko yàlla bëggee woon mais nag par contre pour daaneel ki nga xamante ne tey taxaw taxaw dafa taxaw ne ah yàlla maanaam mu def bàkkaar wala mu def lu baax kooku xoolul buntu xaqiqa bi maanaam moom buntu sariya bi rek la xool li tax mu garaw mooy moom day def lu baax ba pare daal macha allah vraiment jàmbaar la ñeneen ñi dañuy yaatu cefe vraiment man voilà gurñe la fii sax bu ko defee xam nga kooku xaqiqa ci xaqiqa yàlla naan ko abadan man maa ko dogal ci yow kese te dinaa la duma parce que reconnaissant wu nangu voilà yow gën a mooma ki nga xamante ne tamit dafa def baax ba pare ne bon écoute euh, de toute façon dëkk bi wala réew moom àdduna bi léegi kenn mënu fi nekk nekk ci ci ah bon man bon man ah yow boo bëggoon ma ci condition yi may fekk bon voilà yow yàlla ah, bon voilà man kooku yàlla da doon ko dégg au contraire moom kooku ah kooku xam nga bu ci xàq la la ko ci sari àlla ko yàlla ne déedéet matee na lii nga def ko ba pare nga am lenn loo may layal danaa la duma maanaam kon kenn ku ci nekk ak ci xoolee ci buntu sharia ak buntu haqiqa ànd ak loolu yëpp na nga xam ne nam-nam maanaam yow say bëgg-bëgg dafa neex yàlla moo tax nga bëgg yàlla mooy feeñal bëgg-bëggam yow loolu moom moo tax nga xool yéen ci yàlla Daawuda alayhi salaam mu ne yàlla man man laa lay sant a que sant bu la war a sant am na geneen sant bu ko war a tamit maanaam lu fekkee yow nga conscience ne da ngaa war a sant yàlla loolu déjà dafa am sant yàlla boo ci war a sant te loolu buy toptaloo di toptaloo di toptaloo maanaam tout le temps dina am beneen sant yàlla bu war a tegu ci loola. julli loola li conscient waat mooy da nga see war a santaat yàlla affaire bi du do mu ne ko nag fekkam xam nga loolu maanaam lii lii laa bëgg ci yow sant nga ma ñu mel nii moo tax ñu naan yàlla xool la lay gën a xool ko jëf mais ça veut pas dire que ni jëf amuñu solo ah ça veut pas dire que ni jëf amuñu solo voilà tey benn waay bu ñu ñu tuddee homicide involontaire bu tere ñu ñu ñu ñu ñu ah parce que daf ma am monsieur Dukana mooy ne pour sax kon kon yéen xol yi kese amul solo dëgg yi am na solo sauf que